wala tanaaza'u fa tafshalu wa tadhhaba rihukum la alquran wax ca suuratul anfaal wala tanaaza'u de yéen jullit ñi waaye waa ngal bu leen fi nekk di xëccoo waaw ku nekk naan maa yor dëgg te ngeen mën a bokk lépp waaw ku nekk jàpp di jàppal boppam rekk jàpp ne moroomam newul ci dara d'ailleurs balaa moroom moom balaa mbirama baax mooy il faut ñépp bon moom mu door a baax suñu boroom ni déedéet de wala tanaza'u bu leen di xëccoo ci yoo xam ne benn njariñ amu ci waaw mooy xëccoo ci loo xam ne seen bakkan yi rek moo leen yóbbu waaw ndax bu ngeen ko defee fataf jolo di ngeen échec de di ngeen yoon jox te di ngeen échec wa yadhaba rihukum seen doole day dem léegi nag ku nekk da leen di mën a songu waaw moo tax lool la xam nga nam tukki bi aaya ba moo garaaw laa ilaha illa moo tax ñun jullit ñi buñ bëggee defar waaye waaye nañ leen dellu ci alquran nañ leen dellu ci sunna yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy mooy li nga xamante ne moo ñuy moo ñuy musal mooy li nga xamante ne moo ñuy musal ndax dane wa atiu llaha wa atiu llaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna allaha ma'as sabirin suñu boroom ne wa atiu allaha wa rasuulahu mu ne topp leen boroom te teen topp boroom bi subhaanahu wa taala wa rasuulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam wala tanaaza'u te bu leen xëccoo di xiiroo ka ngaayoo fuñ leen fekk ndax bu loolu amee fatafshaloo di ngeen mooy li nga xamante ne moom la leen suñu boroom subhaanahu wa ta'ala sant di ngeen ci échec du ngeen ko def ni mu ware ndax loolu rekk a tax jullit ñi mënuñoo tëral dara daanaka parce que ñoo xamante ne nii mënuñoo sax bo yi nga xam ne ñoo gën rëy ci diine ji di julli mënuñu ci aan defandoo ko ku nekk ngi naan diw ni muy jullee baaxul fekk à vrai dire baaxul mais nag bu loolu sax waaw ñoom daal ci yu ndaw walla sax léeg-léeg sax li tax sax du ñu julli ci ginnaaw seen mbokk mooy ne amaane moom xaadir la te man nag murid laa wala tiijaan laa walla man moom boo tiijaanu ñaseen laa kee tiijaanu tiwaawoon la wala walla yooyu waay yow suñu sëriñ yi daal wala ñu am lu dox seen diggante seen seen seen biir rekk ku nekk ber sa daara ber sa jàkka ne man dootuma julleeti ci keneen ki waaw di ko tuumaal nag wax ju ñaaw ju ne nga teg ko ci deram ndax lan bokk ngeen tariixa kese waaw bu bokkoon ak yow tariixa léegi ngi ne moo gën ci nit ñi xam nga ne loolu kooku suñu boroom taxul muy wax kon mu ne wala tanaaza'u bu ngeen toppee buur yàlla mooy di xool alquran wa rasuli aw wa ak ndawam bi mooy sax xool alquran mënula jublu dul nga xool sunna waaw ndax sunna mooy firi alquran kon wala tanaza'u te nag ngeen bu ngeen ci tegee nag mooy nag bu ngeen di xool alquran ak sunna nag bu leen fi bu mu leen yóbbee nag ci ngeen di xëccoo waaw ku nekk naan man ni ma dégg aaya bi wala sama ngir naxnul maaliki ya ñoo am dëgg ci kaw ñépp ñu ci des kenn amul dëgg loolu kenn ci ulama ul madahib yi waxul loole le koo gis muy wax loole xamal ne moom day bokk bokkul ci ñoom waaye bokkul ci ñoom waaw wala tanaaza'u kon bu leen xëccoo ko xiiroo ko ŋaayoo fa tafshaloo bu ko defee ngeen échec wa tadhhaba mu dem riixukum seen doole daal di ne dara dootu ngeen ko am waaw moo tax du ngeen faire face ci seen kanamu noon yi waaw yu jullit ñi gis nga seen pàcc moo tax <laughs> farriq tasud farriq tasud farriq tasud mooy diviser pour moom la tubaab bi naan diviser pour mieux régner mooy far rek tasaareel ma gaayi rek bu ko defee tasut yaa leen di yilif de loolu nag ñun woonu dal waaw yaxe nañ ñu ba dagge-daggee ñu ay pays yoo xam ne nag gëmloo ñu ku nekk ci ñun ne ay réew lañ ñu dagge-daggee yu ndaw gëmloo ñu ku nekk nag ne ko nag sa moroom nag bokku ngeen intérêt les intérêts du Mali et différents sont différents des intérêts des sénégalais waaw léegi nag ñu jàppe ko noonu les intérêts des saoudiens et différents des intérêts des yéménites waaye intérêts yéménites yi waa ahlul Yémen différent nag waa Masqat de waaye waa Masqat seeni intérêt différent nag waa Jordanie waa Jordanie yéen it seeni mbir différent nag palestiniens yi de mooy ainsi de suite noonu nga gis ku nekk daal boo yemee ci sa frontière rek jàpp ne moom baax na waaw loolu nag lañu suñu boroom doon dawloo wax nañu ko tous les jours presque ñu jàng ko tous les jours am nañu koy jàng al alquran waaw waaye dara waaw waaw <coughs> mel ni li ñuy faj dañ koo yor bu doon dafa nëbbu sax ñu ne waaw waaye nag <laughs> ku tëb naan seytaane seytaane waaye eh, nafsaka na jan janbayk ku nekk ci ñun bakkanam son négo bi nekk diggante ñaari mbaggam yi entre ñaari mbagg yi ah kooku noonu moo tax ñaari wetam yi kooku muy bakkan l'administrateur général muy bakkan de son corps de son lépp mujj ba son naam sax transformé wu nekk en nafs wal iyaadu billah <laughs> kallaa bal raana fi qulubihim ma kaanu yaksibun te jógawul fenn lu dul ci li ñuy fàggu waaw loolu daal mooy li nga xam ne moo bloqué ñépp ku dem bay waaja def lu baax sa mbokk moroom sa moroom sax moo xam ne mu ngi doon commencé yàqu nga ne moo ko defee ñàkk fayda waaw man la boo ko defee sa bakkan moo jóg loolu du benn iblis sa bakkan la sa ego man ki ma doon man ki ma toll man mi nga xamante ne nii mos dinaa demaat malgré li ma def loolu iblis la du iblis mais sa bakkan la c'est toi toi-même voilà waaw moo tax <laughs> ca aaxiru zaman ba sëñ bi radiyallahu anhu doon wax naan kii naan xeexal ak sa noon yi nga foog ne ban noon la lay wax nga foog ne danaan la mu nga ne la jëlal sa bal ne ko tuy dóor mun a déedéet sa bopp sa naf sa tàmbaleel sa bopp sa noon yépp tàmbaleel sa bopp waaw te nag sa naf su manoo ko donte manoo dem sax ba nga xam ne day nekk loo xam ne existeetul mooy day mujj nekk ruux mu ngi fi waaye mooy dadul amati benn effet day mujj nekk ruuxaan yi nekk ruux mbiru ruux kase loolu nag moom ci topp alxuraan ak sunna kese nga ko mën a amee waaw yii nit ñi xeet nga xam ne lasraarkat yi fexe nañ gëmloo gaa yi ne gis nga alxuraan doyut doyu leen de wallaahi bu ngeen fi mooy loolu lañ leen di gëm duñ leen ko wax directement mais yow bu dee lu luñ ne ah xadiis bi da nee na lii moom ku def lii dina la aar ci bés bi waaw bismillahi alladi laa yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa ane ah, loolu du sut waaye yàlla kese ah waaw baax na de waaye de mooy façon wax yooyu ba nit ki jàpp àgg gëm ne alxuraan moom mënu koo faj kese non daal na koy booleeg leneen rek na koy booleeg quand li ko maaman bi di joxaale waaw nooy <laughs> ñu ñëw ba alxuraan jàppuñ ne mënal nañu dara waaye ku deele nag ne gaa leen kaay leen tari ko waaw xam nga ne loolu loolu merlawul benn yéefér waaw alquran ñun ni ñu ko jàppe merloowul benn yéefér jamais alquran bi mooy li doon li doon bitaa gaz xolu yéefér yi waa Quraysh waaw waaw wa ida qara'ta alqur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati kitaaban no xijaaban mastura waaw buñ la jàngalee dañuy def barrière diggante yow ak ñi nga xam ne gëmuñ yowmal qiyaam gëmuñu yàlla boo xamante ne ni ñu bari duñu ko gis waaye c'est un c'est barrière la waaw xawloo xaqiiqa la bu exister boo xam ne mooy tax gaa yi Ah ñoom du ñu accès ci li ngay wax te tamit dañu ni daw waaw mu fuuran da di da di da di yokk ak sori alquran ak bañ jullit ñi ndax alquran gi ñuy wax moo tax ni doon wax naan laa wa qaala alladhina kafaru laa tasma'u li Allah bu leen déglu alquran yi ñooñu la alquran doon choqué ñooñu la alquran doon metti parce que xam ne ni ñii yonent bi aleyhi salaatu mu yar nekkul lu ñuy jàng kese ciy làmmiñ noonu même bu dee jàng ko ci làmmiñ fii ma fiihi minal non non ci ngëneel minal fadaa'il waaw mais nag lool rekk taxul ñuy wax mais alxuraan dafa ñëw ngir ñu koy appliquer waaw ngir ñu koy appliquer appliquer wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun ak yooyu yëpp mu ci teg képp koo xam ne du àttewu li borom bi subhaanahu wa taala wàcce muy alquran ji ca juif ya moo doon lam wàcce woon ca ñoom tawraat ca chrétiens yi l'injil ñooñu ñooy dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mushrikuuna yi ñooy tooñkatu yàlla yi waaw te waxoon nañu masalul ladina humilu tawraat thumma lam yahmiluha kamathali ximaari yaxmilu asfaara bi'sa mathalu qawmi alladhina kaddabu bi aay kafaru kaddabu bi aayatillah wallaahu laa yahdi alqawma adh-dhaalimiin ah ñi nga xam ne misaalu exemple ñi nga xam ne dañ leen yenn dañ la ko yenn teg la ko ngir nga appliquer ko xam nga ne moos bu doon ngir ñu koy jàng kese la du ne yenn waaw te sax am na ci ñoo xam ne yenn boo même jàng bi dafa diis ci ñoom. waaw am na ñoo xam ne liir nañ Da si Code téere bu yàgg boo bëri ñaata roman lañu liir ci seen giir dund te wallahi boo leen laajoon ñu nekk père de famille daanaka seen doom di sax am na doom ba nekk maam boo leen laajoon ne leen est-ce que man ngeen mas ngeen a jàng sabbih isma rabbika al a'la min surati al a'la ila surati an-nas wallahi masuñu koo liir est-ce que mas ngaa lire benn yoon ci suñ dund saar bi al ala commencé sabbih isma rabb bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal ba qul a'udhu bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ba mu jeex est-ce mas nga koo jàng wallahi bari na ñoo xam ne masuñu koo jàng te li ñu liir ci roman li ñu liir ci journaux li ñu lire ci magazine sportif li ñu seetaan ci ay football ay série ay ay ay match ay lamb ay nii ay émission divertissement ay ay Oscar des vacances ay yëfi caaxaan yooyu nga xamante ne ni ay xawaaree ki tànn béer ki ngumbee ki lu ne yooyu yépp feesal na ko dundam mais nag téere bii nga xam ne moom la ko suñu boroom wàcc waaw boobu moom sabbihisma waxuma la moo tax gaa yi nekk fi naan de mësula lire alxuraan loolu moom mooy yow yow sa ambition de free ah. loolu nag nga koy waxe baal wël la mësula lire alxuraan neen sabbihisma ba naas mësu koo lire boo sa ambition rëy ba rëy neel amma ba naas est-ce que mas na koo lire nga xool kan moo ko mësa lire bariwuñ bari wuñ wala masula am allahu akbar ci ñu bari waaw allah loolu yéeme na ndax ñun suñu féewaloo gi ne waaw loolu moo tax ñépp yam ñu fa tafshaloo kon alquran ni ñu koy jàngi déranger wul kenn li taxoon mu déranger ñële ku kuffaaru Quraysh ni ak ñi fi jaar ñépp ak croisade yeeg ñoom ñëpp li taxoon mu leen parce que xamoon nañ ne ñooñu moom dañ doon appliquer yëf yi ñoom jànguñu ko ngir toog di xoole waaw defuñu ko rek ngir ku génn àddina wala ku juddu wala ku am dëj wala koo xamante ne nii day dooru jóge Makka wala koo xam ne daa am problème ñu koy ñaanal déedéet ñu koy jàngal ngir ñaanal ko déedéet mais ñoom dañ ko doon appliquer waaw waaw ñoom duñu la gëm xatta yuhakkimuuka fii ma shajara baynahum te boo leen waxee mooy du ñu gëm dëgg-dëgg-dëgg wallahi laa laa la ñoom gaa yi du ñu gëm dëgg-dëgg loolu ñu àtte woola li nga xam ne mooy dox seen différends yi am seen diggante te boo àttee ba pare summa laa yajidu fii ma qadayta boo boo boo àttee ba pare du ñu fi nekk naan bon oh bon suñu miraasam baay bi moom bon muñ fi naree appliquer li sharia wax man duma bari ah, parce que laaj naa imam diw moom miraas rek man waaye sa diw laaj naa ko mais lim ma wax loolu nag camp bu nekk maire bu nekk bu dee wujju lañ ah comme que nit man na nga man moom saway xam nga yi seet naa bu li ñuy am ñeneen ñi leen di ëppale buñ doxalee sharia kon ni ñuy def nañu ko jël ñu daal di koy jox tribunal euh, tribunal laïc bi waaw summa laa yajidu fii ma qadayta xaraja xaraj duñ fi wa yusallimu taslima waaw te dañuy jébbalu daal di jëfe li ngay li nga xam ne moom nga àtte boo àttee nag duñ ci am naan mais waaw non lii dangay waaru quoi hein ndax gaa yi bari miraas yu bari dañoo mujj di jaay fulla nag hmm? <laughs> jàpp na ñoom li ñu def mooy fulla ndeysaan allahu akbar nan lay fulla di tukkee ci mooy yàlla hein mbuur yàlla ne la àtteel yow nga ne duma ko def naa ko def feneen waaye nag loolu mooy wane ne loolu day wane ne man dama am fulla walla yaazu billah laqad gharra wallahi laqad gharra la'inun nasa ah ki nga xam ne ku ñu rëbb ki daal dinay wor nit ñi de waaw kon loolu la fekk àgguñu foofu ah <laughs> tafshalu wa tadhhabu wa tanaza'u day am rek bu ñu nangu la delloo mbir yi buur yàlla du ñu gëm dëgg dëgg lu dul ñu nangu suñu différends yi ñu koy àtte ci li nga xamante lënt ci suñuy mbir yonent mi alayhi salaam te loolu yonent mu ngi fi ba léegi li mu mu ngi fi ba léegi li mu doon tëralal ne danañ ko àtte mu ngi fi ba léegi muy alquran wa sunnati rasul wa sunnati alayhi salaam te du ñu trouver ci li nga xam ne moom lañu ñu digal. ci suñu bopp fi anfusihim harajan min fi mimma qadayta wa ñu daal di wommatu tasliman ak wommatu nangu ko appliquer même bu dee ne seen bakkan ci waaw kon nag lii nii ñi nga xam ne nag ñooy def loolu ñooñu nag la problème ñooñu amuñu problème ñooñu la la la lay kuffaar yi di am problème ci ñoom waaw ñooñu la seenum njàng alxuraan di déranger waaw ñooñu la seen njàngum alxuraan nekk luy déranger mais sinon ñun ce qu'on fait ça ne dérange personne waaw yàq en plus sax gars yi sax léeg-léeg mën nañ ko financer waaw léegi moo tax doo gis léeg-léeg yéeféer yi di participer ci yenn yenn cérémonie yi nga xam ne nee nañ ay sëriñ koy def wala ay yëfi diine la hein mataa kuffaar yi nangoo jël seen alal di ko ci def hein <laughs> nga jàpp ne eh, lii mooy wane ne domte nañ yéefér euh, noon bi tubaab bi domte nañ ko yaa ñàkk xam <laughs> yow yaa ñàkk xam foog nga ne mos boo doxaloon l'islam bu leer wallahi loolu loolu yow boo moyoon bu boo saal sax du la ko àll waaw foo ñëwee nag rawatina biir Sénégal mu nangu ci ab ay ambassade ay ambassade yoo xam ne yu ko faar la nangoo jël seen alal di ko def ci yenn cérémonie religieuse yi dañoo xam ne cérémonie yi en plus sax moo gën ci ñoom parce que day endormissement la waaw c'est des cérémonies qui endormissent le peuple waaw ndax daa mais mais nit ñi moom xaaral nit mooy yeewoo guñ léegi ni ñuy def on va les financer nañ bokk participer ci mbir mi ñu jox leen gars yi kontaan waaw waa diw waa France joxe nañ lii waa waa loolu mooy yeewu nge parce que ñun déranger wuñu kenn. ménagé wu ñu kenn ak suñu njàngu alxuraan mii ñuy njàng eh? <coughs> kon nag ah njàng mi baax nag mooy mi nga xam ne kooku moom du jàng kese day appliqué waxuma lépp mais kem kàttanam fattaqullaha masata'tum suñu kem kàttan di jéem boo juumee dellu ci sa borom ne ah lii de waroon alxuraan waxul lii de sunna waxul lii de waaye nag maa ngi delluwaat waaw afaman yujibul muttarra idha daa anakat mooy wuyu ki nga xamante ne mooy ki dem ba sës loru ba sës idha daahu bu ko woowee muy borom bi subhaanahu wa taala moo koy bu ko ñaanee moo koy nangul kon nag kuffaar yi nag di ci naafiq yi ñoom gis nañ ne bokkoon na nag ci seen mëbët mooy seme di mooy euh, discorde ak wuute ak féewaloo ci xolu jullit ñi waaw ndax ñoom xam nañ lool ñoo la gën a xam lool waaw fa tafshalu boo bële wala tanaza'u wa tafshalu wa tadhhabu rihukum xam nañ ko xam nañ ne loolu moom loolu c'est une réalité boo xam ne peuple bu xamul alxuraan sax xam na ko moo tax tubaab bi naan la diviser pour mieux régner arab bi naan farraq tasut tasaareel tàqaleel bu ko defee nga nekk seen njiit parce que ñoo xam ne bu ñu booloowee nekk yadan ala man siwaaw al mu'minuuna wala al muslimuuna tatakaafaw keroog dimaa'uhum dimaa'uhum tatakaafa'u dimaa'uhum mooy seeni seeni euh, seeni deret benn la ñoo yem seeni deret benn la ñoom ñoo yem mooy amul kenn ku ñu naan diwa gën parce que rek fii rek la bokk loolu amul yeneen plan de nee na. ku ay jëfam lu baax gaawewul ci yiw saw askanu kese du la ci gaawe koo saw askan say jëf yu baax gaawewul jëm ci liiw say jëfi kese say askan du la fa jóbbu waaw ñooy kon ñun yépp ay njuniñ wa yasa bi zimmatihim adnaaw ki gën a néew hein la nga xam ne mooy yiir ka gën kawe ci ñoom mooy yiir ki gën ndaw ci ñoom mooy boo xamee ne ñoom noonu lañ mel bu ñu nekkee benn ñu nekk yadan ala man siwahum hadith sayna ali boobale radiyallahu nga xam ne benn doole lañuy doon benn loxo contre ku wuteeg ñoom loolu fu masa amee terrassé nañ ñu nekk seen kanam waaye nag ba naafiq yëg yéeféri xamee lool fi kulli zaman wa fi kulli makan ci waxtu wu nekk bërëb bu ne dañuy fexe diviser gars yi waaw ni ñu koy defee nag <coughs> mooy comme ni ñu xam rek les chiites waaw yéen les chiites yéen ak sunni yi bokk ngeen waaw ci biir chiites yi ci boppam ñu diviser leen wul foog ni chiites yi ils sont communs euh, kii euh, unique de euh, kii bokk nii li ngay gis non yow parce que yow xamoo leen moo tax ak ab bari division waaw les sunnites yéen ak chiites yi bokk ngeen waaye ci biir. sunni bi ñu ne bon ña xam ne yéen waa ahlu sunna am na ñeneen ñoo xam ne yéen bokk ñoo ñeen ñuy les soufi quoi parce que ñoom fii dalalin mubin quoi ci ay cànkute gu rëy lañ rek fii mu ne seen sëriñ si lañ ci kano kaw kaw waxuma la yonent balay saa mais dañ leen jàppee yàlla xam dëgg kan moo jàppe loolu loolu mooy les waaw te loolu amul kenn koo xam ne ci asxaabu turuq suufiya ñoo xam ne dénoncé wu ñu mel noonu gaa yi nga xam ne eh, al aqlu bi diin lañuy def ak di mbub boowoo diine ji ngir seen affaire baax ay way looloo ko bari léegi way allah ñoo xam ne seen lépp seen xëy ak yépp ku xamul danga naan kii ak sonn ci diine ji déedéet sonn ci dara sama tax muy liggéey ak rayon maawam waaw ak feeñam ak niñ koy gisee ak nekk càng ci kaw nit ñi te xam na ne ci diine ji la ma ko mën a jaare parce que maama ma doon diw wala bàyyi ma doon diw waaw kon nag yooyu yépp ñu diviser leen noonu biir ibaadu yi ñu ne leen yéen nag yéen ci gën a yor lu baax waaye seen biir ñu diviser leen <laughs> biir suufi yi ñu diviser leen comme liñ doon a entre ay tarixa yoo xam ne waaye waaye ay yoon la ñoom rek doon dem ci borom bi yépp ñoo bokk fu ñu jëm waaye ñu fexe leen ne déedéet objectif yi bokku ngeen ko de te bokku ngeen sax waaw ñu daa far ko def ko ay ay ay ay ay ay kano di ko bombarder wante suñu biir waaw wal iyaazu billah